baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walaw duxilat calayhim min aqtaariha summa su'ilu alfitnata la atowha wa maa talabbasuu biha illaa yasiira suñu boroom di wax ci laaye fukk bi ak ñeent mu ne ba léegi mu ngi wax naafiq yi keroog ni nga xam ne noonu lañ doxale woon foofale ca gazwatul ahzaab ci xareb ahzaab te yii yépp nag tuddoon nañ ko keroog suñu boroom ne walaw duxilat alayhim te gis nga noon yooyu ñëwoon muy ahzaab yi muy abu sufyaan waa quraysh ak waa xatafaan ñoom uyayna ibn hisn al yi ak ñañu àndaloon ak seen gàngoor yoo yële ak ci ahaabish yi gis nga walaw duxilat cey bu ñu duggoon alayhim buñ fexe woon ba mën a dugg Medina ba daldi jàll mbalka mi ba dugg Medina jaar min aqtaariha ci goxam yi jaar ci peggu Medina yi ba dugg ci biir ma fekk fa naafiq yi su ilul fitna ñu jël seeni jaasi tiim leen ne leen du génn leen ci diine gi neen nekk ngeen nekkaat ay yéeféer lool mooy fitna gi gën a rëy mooy ak bokkaale la ataw haa wat naa ne man borom bi ñu dikke na mu gën a gaawee lañuy dikke la nga xam ne moom la leen yéeféer yi daal di laaj ne leen duggaat leen ci kéeféer gi ngeen newoon wama talabbasu biha te nag du ñu yéex de biha te nañu xam ne bu ñu ko defoon wama talabbasu biha illaa yasiira même bu ñu defoon lool nekkaat ay yéeféer na leen leer ne Medina duñu fa yàgg lu dul lu dul lu néew lu tuuti lañu fay def borom bi bés dina jot mu daal di leen fay jële daal di leen indi ci moom ngir daal di leen àtte mbugal leen ci loolu nga xam ne moom lañ def gaa yi am na ñeneen ñu ne wama talabbasu biha illa yasiira mooy ne gis nga lislaam gi ñu doon woote bu gaa yi duggoon tiim leen ne leen aywa génnaat leen ci diine ji ngeen nekk mooy du ñu sax biha ci diine jooju ñu ne ci dañ ci leen ko waxee rek ak fa ñuy tontoo mooy li yéeféer yi bëgg nekkaat ay yéeféer mooy ci biti nii parce seen biir moom yéeféer lañu waaye ci biti nii dañ koy gaaw def de mu ne wala xat te nekkoon nañu dëgg-dëgg wala xat kaanu te ñoom naafiq yooyu dëgg-dëgg nekkoon nañu ahadullaha laata laxsaab bi am xare bii nii di am doon dig borom bi tabaaraka wa taala min qablu lu jiitoo naan laa yuwalluuna ladbaara naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam billaahi wallaahi watallaahi bés bu borom bi tabaaraka wa taala defatee cay bañu war a joteeg noon yi noonu yéefér yi wallaahi bu xare amee ñun duñu wane gannaaw mukk wakaana suñu borom ne enregistré naa la ñuy wax di lool lañ doon wax laata ahzaab di am lii lañ doon wax moo tax naafiq noonu la moom day jàpp ne en fait lim lay dig maru la am moo tax day commencé waat naan la moo tax it way waxi naafiq moom jarul a déglu waaye nag mu ngi noonu mooy daan nag gaay loolu lañ doon dig yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom ne enregistré naa ko de wa kaanate nekk nata du dañ di nekk ahdullahi li nga xam ne mooy digub yàlla mas mas'uula lu muy laaj la de yéena dige woon ak seen boroom loolu ba ngeen ahzaab ñëw ngeen fii doxale nii gisoon nañ ñi fa naafiq yi def moom la boroom bi di lim noonu rek moom lañ gis fa jataay bii weesu qul suñu boroom ne waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax leen ne lan yanfa'akum du leen daw dee in farartum minal mawti bu ngeen dawee dee gi fii nii nga xam ne jàmmarloog waa Quraysh ak waa Ghatafan ahzab yii bu ngeen dawee dee fii awil qatli wala rey bu dee ak rey dafee naroon a am ngeen daw xam ne ni way bu ngeen lool lool du leen jariñ waaw loolu du leen jariñ de ndax wa idan bu ngeen rëccee dee fii it laa tumatta'una illaa qalila du ngeen bànneexu li des ci seenu dund lu tuuti sinon de toute façon ku deewul ci toolu xare yi di nga dee fi nga xam ne mooy sa tooru lal wala feneen rek mooy ne mbir mi lenn la mooy la arab yi da wax rek la waykat arab ba doon wax ta'addadatil asbaab wal mawtu waahidu mu ne mbir mi benn la moom mooy ni ngay façon bi ñuy deewe moo wute rek waaye dee moom dee la dee ku deewewul ci toolu xare di nga deewe sa kaw lal wala ngay jox oto yenu la wala boog lenn nga dox rek sa kër bi arrêté nga daal di wadd wala nga taxawoon daanu yooyu yëpp façon dee la yoo xam ne dafa bari kenn mënu koo lim mu ne kon nag nañu xam ne bu ñu dawee fii ne déegi la ñuy daw awal ak rey fii ñu xam ne du ñu desaat ci suuf te du ñu nekk fii ci Medina di daal neexu ci seen dund gi lu dul lu néew de qul waxal ba léegi yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man dal ladhi laaj leen ñoom naafiq yooyale ana kan mooy ki nga xam ne ya'simukum moo leen di aar moo leen di protéger min allahi aar leen ci borom bi tabaaraka wa ta'ala araada ndeem moom borom bi tabaaraka wa taala dafa namm bikum ci yéen suu an mbugal aw araada wala boog mu namm bikum ci yéen rahmatan yërmandeem defal leen xéewal ana kan moo mën a taxaw ne borom bi loolu du leen dal wala yajiduna te du ngeen trouver de du ngeen fekk lahum ñeel leen yéen yéeféer yoo yële naafiq yoo yële min dunillahi wëllif borom bi tabaaraka wa taala waliyan koo xam ne mooy méngoo seeni mbir wala nasiran du caagante ne ku leen di dimbale suñu borom di waaw borom bi de xam na almuawwiqiina ñi nga xam ne ñooy ñooy dëdduloo jullit ñi minkum mooy yéen ci leen jullit ñi di wane ne ay jullit lañ te ñuy naafiqi nekk ci seen biir di dëdduloo nit ñi sama yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dëdduloo nit ñi bu toolu xare bu mu ci nekkee chantier yàlla yi ñu leen di dëdduloo di teg di leen di leen di leen détourneloo di teg ay obstacle ci seen ci yoon wi ngir ñu bañ cee jaar ngir di leen di leen décourager loo mu ne gaa yooyu nga xam ne ñooy dox diggante li borom bi namb ak li nga xam ne mooy jaamam yi di leen di leen wax naan leen bu leen ko def di leen ko soril mu ne boroom bi ne xam wa dëgg-dëgg xam naa gaa yooyu de wal qaa'iliina te gaa yooyu ñooy aji wax yi li ixwaanihim ca seen mbokk ya halumma ilaynaa waay waaye ñëw leen ci ñun waay yi walaa ya'tuunal baasa te ñu dikkee xare illaa qaliilan lu dul lu néew léeg-léeg bu ñu xamee ne fokk ñu dem ci xare bi ndax buñ ko deful làmbaay ñaaw seen réputation seen way du rafet ci dëkk dëkk bi dinañ fexe ba dem moo tax naafiq looloo tax ma ne noonu dafa naqaree détecté am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom duñu dem ndax bu xare yi amee duñ dem am na ñoo xam ne nag ngir ñu ne ñoom ñu nga fa woon dinañ fexe ba dem moo tax ba gazwatu Tabuk ni mu doon tar tar am na ci naafiq yi ñoo xamante ne nii seen chef ba demul ak gaa yooyu mais am na ci ñoom ñoo xam ne fexe nañ ba dem ndax lan moom la borom bi wax nii naan wala yatuuna te ñu dikkee albasa xare bi de illaa qalilan lu dul lu néew gis nga lii xam nga gisoon nañ ko waaja génnoon rocceeku woon way waaja demoon saxaaba bu baax ba radiyallahu anhu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko mën naa àgg kër ga mu ne ko demal mu dem fekk fa benn frère boo xam ne ñoom ñoo bokkoon yaay tuddoon nañ ko ci nettali bi mu ñëw fekk ko mu nekk ci ay lekkam buróom ak mis yu ay kiiwam di lekk mu naan ko yow fii nga nekk di lekk yonent bi alayhi salaatu salaam nekk fee ci xandax bu metti bële ñu nekk fa di gas ak yooyu ak tiim noon yi yow nga toog fii di lekk mu naan waa yow ñëwal fii nga lekk ni ñun waay ah Muhammad moom ak gaayam yi akalatu ra's lañu mooy amuñu doole te bari wuñu quoi ñooñu tey rek la leen nii di bóom léegi mu ne yow yow yaa yées daal di dem di ko wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu demee di ko fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom wàcce laaya bi kon loolu lay wax wax yoo yële de waaw mu ne ashihatin alay ashihatan alaykum aka ñoo soxor ci yéen mooy ne dañ leen a iñaane li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy dimbal jamais ñu fekk leen ngeen di kii ñu dimbal leen soxora nañ leen ko duñ leen ko defal waaye it mooy di dépenser seen alal seen coono ak seen bakkan ci loo xam ne ngir borom bi la loolu naye nañ leen ko de ashihatin alaykum fa ida jaa bu dikkee nag alxawfu tiitaange gi mooy ñii waa Quraysh aksi ba tiim nii nga xam ne xaree ji des ra'aytahum ñu xam ne mënatuñoo rucc nag nan la ñuy def ra'aytahum di nga leen gis yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yanzuru yanzuruna ilayka ñu lay xool buqi seen bët yi jëmee ci yow taduuru ayunuhum seen bët yaa ngay wër di xool ka di buqi ko di xool kan la kalladi mel ni yuxsha waaja nga xam ne alayhi min al mawt mooy dee da koo ñëw tiim mooy dafa nekk ci jamonoy dee ni nga xam ne noonu lay xoole benn bërëb noonu la ñuy mel ndax tiit ndax ragal ndax ay ay ay ay ay ñoom ñoom ay da ñoo tappet mu ne fa ida dhahaba xaw xawfu waaye nag gis nga nag bu dee nag xare ba dafa dem tiitaange nga indi woon Abu Sufyaan ñi bu ñu demee wala ñu dem après nag ngeen am ay xéewal salaqukum bi alsinatin ñu jël seen làmmiñ yi nag jëmale ko ci yéen làmmiñ yoo xam ne xidaadin yu ñaw lay doon ashihatan ala al xayri naye leen mooy xaniima bi ngeen di am bu dee xare daa am mu ñëwee ba nekk fa mënuñoo am neneen mënuñoo retiré wu ñu lay xulle yéen na yi bu ngeen defee nag bu borom bi def ngeen am fa ngañaay am fa xaniima am fa koom am loo xamante ne nii mooy ngañaay la bu ngeen fa jële ak yeen di jële ci li nga xam ne mooy ci xare yi butin de guerre nga gis nag ñu leen di jël seen làmme ñi naan leen waaye yow ginu ngeen woowu ñoo nekk ci xare bi jox leen ñu mbir mi ndax ashihatan dañoo nay alal xayr yi ci yiiw yi naye leen leen yéen yiiwu ganima boobu dañ naan waaye màng mi nan lañ leen di bàyyee ñoom kese ñun ñu ñëwoon non non non jox leen ñu laa wax jël seen làmme ñi taw yi ko foo leen dégg nag ñuy kaasaka wax naan non tout le monde était là ah, ñun dañ doon liggéey tamit xare nañu def nañ lu ne kon nag affaire bi bu leen ñu fàtte indi leen affaire bi voilà yooyu il faut pas ngeen ñëw ñu ñuy sonn ñëpp sonn ndoog waa affaire bi euh, màng bi ñëw ngeen bëgg koo jël te kan moo leen ne joxuñu leen waaye noonu la ñu mel ulaayika suñu borom joxoñ leen joxoñ bu sori ndax sori guñ sori ju mbon mu ne lam yu'minu gaa yooyu gëmuñu mukk ahbatallahu borom bi daal di màbbal amalahum la nga xam ne moom lañ jàppoon ne ay jëf lu baax la borom bi màbbal yépp wa kaana daalika te lii nag nekkoon na wa kaana te nekkoon na daalika loolee te lii ala allah ci borom bi yasiran mooy màbbal jëfi naafiq yi nga xam ne gëmuñ dara loolu ak yomb borom bi de yahsabuna al-ahzaba mu gis nga gaa yi nag keroog bi nga xam ne waa al-ahzab ci la mbir mi jeex ba ñu dem léegi nag gaa yi seen tiitaange gi seen ragal gi ñoom naafiq yi tax na ñu jàpp ne non Abu Sufyan moom non manu la noonu quoi waa Ghatafan ñëw fii tiim gaa yi te boobu ñu leen